gisoon nañu sariya bu seydina xaalid ibn alwalid te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon ko yónni ila bani jazima gisoon nañ tamit ni nga xamante ne noonu la boome seen yàllaay caaxaan joo jële nga xamante ne fa la ko yónni woon moom alayhi salaatu wassalaam tey comme ni ñu ko digge woon insha allah ñu waroon a ubbi page bu bees ci dunduk alayhi salaatu wassalaam muy xew-xew bu rëy rëy boo xamante ne ni ak la ca tegu ba mu jeexee ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mujjee xare ak arab yi xew-xew bii ñuy bëgg a gis ak la ci tegu ba mu jeexee ci la arab yi ci la aleyhi salaatu wassalaam gëj xare ak ñi nga xam ne ñooy al arab ndax contexte bi bu jara seetlu la te dinañ ko gis ci biir nettali bi analu waral nit ñoo ñële waajal ngir xare ko aleyhi salaatu wassalaam ndax bul fàtte mu ngi dóora ubbi makka wa huwa sallallahu alayhi wa sallam bi makka ma'a ashaabi mu ngi makka ak saxaabaami ta'ala anhum wa ardaahum min al muhaajiriin wal wa man aslama min ahli makkata min maslamati al-fath wa ghayrihim ak ñi nga xamante ne nii ñoo tuub makka keroog ka abi sufiyaana wa xisba comme abu sufiyaan ak waa quraysh ak ñooñu nga xam ne dañoo mujj tuub a situation boobu nag kon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam boo seetloo mu mujj ah <coughs> Medina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam waaye nakanoonu noonu makka naam makkatu naam makka mu mujj nekk ci loxoom tamit ah grande tribus arabes yi wër Makka nag te jotuñoo dugg ci lislaam te yàggoon a xoole l'islam bëtu menace nem l'islam menace la ci ñoom danger la pour seen survie lislaam danger ngir seenu continuer gu ñuy continuer di nekk ñu gis ne nag a menace bi nag ñëw na suñu buntu kër ndax kat lamma kaana sallallahu alayhi wa sallam bil madina menace la woon waaye sori na bi yonent mi alayhi salaam ne Medina menace menace la ci noonu yàlla yi ñi nga xamante ne nii ci arab yi nga xam ne ñoom kaanu abadatal awthan wal asnaam jaamukatu xërëm yi nga xam ne pare woon nañ tuur seen deret jaay seeni bakkan ñàkk seeni alal ak seeni famille ngir défendre seen diine caaxaan yooyel bi Makka tegoo ci loxo aleyhi salaatu wassalaam ñu ne nag la <coughs> plus question d'attendre te c'est sûr que wóor nañu ne suñu kaw la jëm kon ginnaaw comme ni seydina abdallah ibn abbas waxe radiallahu anhu teñ gisoon ko ci jataay bi weesu ñaata fan la yonent bi aleyhi salaatu def màkka 19 ci li gën a allah ah, <coughs> dafa am ñu mbir mi tiital lool moo xam ñoo xam ne mbir mi sincèrement affaire bi tiital na leen ndax lan ndax li ñu wax sànk ñooñu nag xare boobu moom lañu war a gis tey ak ñooñu ñooy ñan ñooy waa Hawazin mooy waa Hawazin ghazwatu hawazin kon tey allah lañuy commencer ghazwatu hawazin waaw <coughs> ak waa Taayif waaw ah. xare bi nag dafa siiwe ci ñaari tur la gën a ci ñaari tur la gën a siiwe muy ghazwatu ghazwatu Hawazin hein waaye dañ koy wax ghazwatu Hunayn Hunayn naam Hunayn nga ne ma bala nga jàll ci Hunayn ma maana Hawazin lan mooy Hawazin ñu ne la Hawazin ngandum tribu la bu tribu bu mag a mag la ci arab yi ab peuple lañ bu rëy rëy rëy waaw askan wu rëy te bokkoon ci arab yi nga xam ne Hawazin ci boppam dafa niroog Quraysh dafa am xam nga am ay butuun mooy ñi nga xam ne ñoom ñépp ci mbir mi comme Quraysh ni ngay gise waa banu Hashim waa banu Umayya waa banu Maxzum te loolu lépp ñoom ñoo ñépp boo leen boolee ñu bokk ci Quraysh Hawazin noonu la meloon ñoom nag dañ leen tudd Hawazin comme Quraysh seen maam ju tuddoon Quraysh fihr ñii nag hawaazin noonu la ñoom daf maam moo tudd Hawazin ibn Mansour ibn Ikrima ibn Xasafa waaw Qays Aylaan ibn Ilyas ibn Mudar lii moo tax ñii ñii moo tax ñu leen di woowe noonu ndax seen maam te lool bari na ca arab yi waaw waa banu maxzum parce que dafa am seen maam di tudd maxzum banu haashim haashim mi nga xam ne mooy maamu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw ñii mudar <laughs> maamu yonent bi tamit aleyhi salaatu wassalaam mudar <laughs> Hawazin sët la ci Mudar kon muy Hawazin ibn Mansour di doomu ku ñuy wax Mansour Mansour di Ikrima xas di doomu Xasafa ibn Qays Aylaan ibn Iyaas ibn Mudar kooku mooy seen maam Hawazin moo tax ñu leen di woowe waa Hawazin nga ne ma léegi wa Xunayn hein moom lu tax sax ñu tudde ko ñu li xam nga ne ña ñaram xeexi ñoom la seen maam tribu bu rëy boobu te dina ñëw ñan ñoo génn ci ñoom ci waa Hawazin est-ce que ñépp a génn walla déet loolu insha Allah dinañ ci dikk kon xam nañ ne kon ñi génn dañ fi ñu bokk a tax ñu leen di woowe noonu ñuy woowe ghazwatu Hawazin boo déggee ghazwatu Hawazin moo ghazwatu Hunayn c'est du pareil au même waaw mooy xare la boo xam ne dafa siiwe ñaari tur am na sax ñu koy woowe yeneen tur mais yooyu on a préféré bañ leen a tudd parce que dañuy bañ moon di confusion ak yeneen xew-xew yoo xam ne day xew juste après ghazwatu Hawazin wa Hunayn ay Hunayn dañuy bañ mu indi confusion même bu dee am na ñoo xam ne dañ leen di boole wax même tur bi ne mooy yooyu yëpp benn la waaye pour ne pas semer la graine de la confusion fi qulubil ñi nga xam ne dañu bëgg a takk on on on on on a décidé de yem ci lii yooyu dinañ ci ñëw insha allah léegi kon gis nañ lu tax ñu tudde ko Hawazin ñuy woowe xare bi Hawazin nga ne ma léegi Hunayn moom Hunayn ana lan moo tax Euh, ñu tuddee ko xare boobu mooy lan mooy Xunayn d'abord lan mooy Xunayn bu ñuy ñëw ci nettali bi dinañ wax lan moo tax ci biir nettali bi dina tax dinañ gis lu tax ñu tuddee xare bi Xunayn loolu yàgg nañ ko gis lan moo tax ghazwatu Badr ñu naan Badr parce que dafa xewee bërëb bu ñu naan Badr waaw ghazwatu sàngam ghazwatul fath bi ñu jóge fathu Makka lan moo tax parce que fathu Makka Makka la Hunayn nu mel noon lool kese la léegi nga ne ma waa fu Hunayn moom nu mu fu mu jóge Hunayn dañ naan la Hunayn hein c'est ab bërëb la turu bërëb la boo xam ne côté Zil Majaz la ne jege Taif ah, nga ne ma Zil Majaz Zil Majaz loolu de mas nañ koo tudd de nana la waawaw Zil Majaz foire la woon foire la woon bokkoon ci foiru mooy fi ñuy daje di jaay naan foiru Dakar foir ba comme lu mel noon foo xam ne dañ fa doon annuellement arab yi dañ fa doon daje di commerce comme niñ doon daje fi nga xam ne mooy Ukaaz doon dajee fi nga xam ne mooy Badr Badr tamit waxoon nañ la bokkoon na ci foiru arab yu siiw yi foofu dañ fa doon daje tamit euh, kii nii Zil Majaz côté Zil Majaz nag pas Hunayn foofu la mais côté yooyu c'est pour rapprocher nit ki boo xamee waaye suuq dil majaz côté yooyu nag la Hunayn ne ca suufu Arafat ca suuf Arafatu Makka ba jege Makka ca suufam gën a suufe jëm Taif waaw foofale la Hunayn féete foofale fa la Hunayn daldi féete ah foofu nag foofu foofale fala mbir mi xew am nañu ne Xunayn non seulement turu foofu la kon Xunayn li ngay jàpp mooy aw xur la waadin ila janbi dhil majaaz qaribun min at-Taif comme boo demee ci boroom Sharh al-Mawaahib di imaam az-Zurqaani ko foofu na ko noonu imaam al-Haafiz ibn Hajar ak ñoom imaam at-Tabari rahmatullahi ala al-jamii' ñoom ñépp tudd nañ lii wax fan la Hunayn féete waaw aw xur la boo xam ne côté zilma zilmajaz foire boo bële marché boo bële la nekk kanta abu ubayda al bakri raxmatullaahi alayhi kama dakarahu saaxibul fath raxmatullaahi alayhi mu ne dañu ko tudde zilm dañ ko tuddee foofu xuneyn ñu ne mooy tu mu ne nit la woon koo xam ne moom lañ tudde foofu ibn Qaabisa ibn Muhaala Mihlaali Mihlaa'il voilà Hunayn ibn Qaabisa ibn Mihlaa'il loolu la boroom abu kii abu Ubayda al-Bakri daal di wax ne dañ koo tudde foofu bërëb boobu Hunayn ndax turu Hunayn di doomi ku ñuy wax qaabisa qaabisa di doomi mihlail wallahu taala alam waaw soriwul taaif bërëb boobale di xunayn léegi nag ginnaaw bi ñu xamee kon turu hawazin fu mu jóge xunayn fan la ak fu mu jóge tur bi selon wax yi léegi xanaa lu li wolof njaay di wax lu yëngu lu ne daa am lu ko yëngal waaw mooy lu xew lu ne am na lu ko xew ku ko xewal waa anal moo tax waa Hawazin ñii di xareek yonent bi aleyhi salaatu wassalaam hein waa lan moo tax lool am na eh, eh, eh, bala ñu jóge fii ñu ne Hunayn turu benn ndox la comme Badr benn teen waaw foofu nag Hunayn am na ñu ne comme ni ko ash-Shaami daal di tuddee rahmatullah alayhi ne turu ndox la bu ne foo fële ca bërëb boo bële di Hunayn waaye ginnaaw buñ paree loolu ginnaaw bi ñu paree loolu ana lan moo waral mbir mi ndax lu lu yëngu ne xanaa am na lu ko yëngal ñu ne la imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi day nettali na ko noonu xabaar bi nettali bi imaam alwaaqidi daldi na koy solo bi sanadin da'if bi sanadin da'if a ah, imaam ibn isxaaq nag riwaayam ci riwaaya Yunus ibn Bukayr ci yoonu Yunus ibn Bukayr boobu sanadam bu xasan la imaam alxaakim daal dina koy solo wéral ko imaam az-Zahabi ànd ceeg moom boo demee ci siiratu ibn Hisham dinga ko fa fekk tamit eh, riwaaya yi nettali bi imaam at nettali na ko boo demee ci saxiixayni imaamul Buxaari ak imaamu Muslim ibnul Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri moom it daal dinay nettali gazwatu Hunayn sauf que sauf yi ñuy gis nii ci riwaaya imaam Ibn Isxaaq bi ak euh, yu noonu ci. saxiixayn imaamul Buxaari par exemple rahmatullah alayhi ci kitaabul maghaazi dafa def baabu qawlillahi ta'ala wa yawma hunaynin indi aaya boobu après foofu la nettalee nettali ghazwatu hunayn aw hawaazin muy ghazwatu xare hunayn ak di hawaazin léegi kon ginnaaw ci gàttal ci gàttal ci gàttal Euh, ndax boo demee ci imaam az-Zahabi maghazi wam yi tamit indi na ko bon yaatal na foofu kon moo ci gàttal euh, mën nañu yem noonu léegi nag mu des aywa kon tontul tontu insha allah ndax man nga maa tontu ci laaj bi ma la wax bi ma la laaj ñu ne la imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi dafa ne boo demee ci siiratu ibn Hisham raxmatullaahi alayhi mu ne moom imaam ibn Isxaaq mu ne wa lamma di tontu lan moo tax waa Hawaazin di xareek yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne wa lamma sami'at hawaazinu bi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa maa fataha allahu alayhi min makkata jama'ahaa malikuhaa wala jama'ahaa maaliku bnu awf am na ci yenn boo demee ci albidaaya wa nihaaya bu imaam al xaafiz ibnu Kathir Imaaduddin Ibn foofu dane dane ci riwaay imaam Ibn Isxaaq bi dane jamaaha malikuha Maalik ibn Awf an-Nasri kantaa ki yoo demee ci eh, siiratu Ibn Hishaam te moom ci siiratu Ibn Hishaam la ko jële foofu en tout cas bi ñu ci yor version bi ñu ci yor dane wa lamma sami'at hawazin bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ma fataha allahu alayhi min makkata jama'aha Malik ibn Awf an-Nasri mooy maaliku haabi la indiwul mu ne fajtama'a ilayhi ma'a hawazina saqiifun kulluha wajtama'at nasrun wa jushamu kulluha wa sa'du bnu bakr wa naasun min bani hilaal wa hum qaliil walam yashhadha min qaysi caylaana illaa haa'ulaa'i wa gaaba canha walam yaxdurha min hawaazina kaabun wa kilaabun walam yashhadha minhum ahadun lahu ismun wala lahu ismun ila axiri alxadiis imaam ibn isxaaq raxmatullahi alayhi kon mu ne eh, walamma sami'at hawaazin bi rasuulillahi bi nga xam ne nag Hawazin mooy liñ doon wax ci début bi sànq léegi dootuñ laaj ñan ñooy Hawazin tribu bu mag boo xam ne fi mu dëkkoon mooy foofu noonu moom ñoom taay foofu noonu foofu la dëkkoon léegi xam nga Taayif ak ñoom Saqif ñoo ñoo ñoo dëkkoon foofu yëpp Hawazin nag bi mu déggee li nga xamante ne ni yonent bi aleyhi salaam li ko buur yàlla ubbil makka ñu ne c'est fini ah non nu nu suñu kaw la jëm ah loolu moom amatul benn benn benn nattable këne ci suñu kaw la jëm waaw léegi ñu def nan bim bi waa Hawazin gisee lool jamaaha Maalik ibn Awf an-Nasri ki ko jiite woon ki jiite woon Hawazin jamono yooyu nekkoon équivalent seen buur bu dee ci riwaayu imaam ab euh, euh, al al al bu imaam al-Haafiz ibn Kasiir seen jiit bi di seen buur bi di Maalik ibn Awf an-Nasri daal di leen dajale waaw toogaay amatul. duñu xaar ñuy dal suñu kaw ubbi na Makka c'est sûr que du yem ci ñu ñoo ci des mais Taïf mooy deuxième grande ville fii nan lay dale ci Makka ba gañe leen di ñu fi ba ne ci ñun la jëm ndax manu la nekk Makka ubbi Makka Makka nekk daarul islaam muy bàyyi ñoo xamante ne bokkuñu pas-pas bokkuñ lu ñu gëm din seeni noon nekk ci wetu Makka di Taïf loolu du ko nangu c'est sûr que Seyyidina Muhammad ñoom waxoon naa la ñoom ñooy wax ñoom duñu wax loolu mais ñun en tant que jullit ñoo naan Seyyidina Rasulillah alayhi afdalu salaati wa azka salaam ci suñu kaw la jëm léegi nag ni mu def mu daal di dajale ay ñoñam di Hawazin fajtama'a ilayhi ma'a hawaazina thaqifin thaqifun kulluha mu dajale waa thaqif ñépp waaw buñ nee waa thaqif ñépp nag foog naa loolu faut pas être dof buñ nee na waa thaqif ñépp mooy ña ca mën a xeex te nekkoon fa te mënoon a génn xeexi waaye dinañ gis ne Maalik ibn Awf dafa def lu exceptionnel tey loo xam ne moom moom moom daanaka ngandum problème la moom mu jàppe woon ko stratégie te bu boobaa buñ nee saqifun kulluha yow man nga ci man nga ne dëgg la waa saqif ñépp la génne te loolu dinañ ko gis léegi ci biir nettali bi insha kon mu dajale ay ñoñam di waa Hawazin boole ci waa saqif ñoom ñépp mu ne wajtamaat nasrun waa nasr Malik ibn Auf an mu boole leen ñoom ñépp ñu dajaloo wa Jushamu kulluha ñoom ñépp waa Jusham tribu Jusham wa Sa'd ibn Bakr ak waa Sa'd di doomi Bakr ñi yépp ay butuun la ay clan lañ yoo xamante ne foofu lañ dëkkoon wa naasun min bani Hilaal wa hum mu boole ci ay nit ñoo xam ne ci yeneen tribu ñu naan waa Banu Hilaal mu ne ñooñ nag ñi ci ñi ci présent keroog ñoom bariwuñu mu ne walam yashhadha min Qaysi Aylaan illa haa'ulaa ñi ñépp ci tribu mooy ay clan lañ mais ci grande tribu Qays Aylaan di sëtu Mudar ñoom ñii mu ne nag ñii rekk ñëw ci waa Qays Aylaan wa gaaba anha wa lam yaxdurha min Hawaazin Ka'b wa Kilaab waaye waa Hawaazin xam nga dane la ci kaw fajtama'a ilayhi ma'a Hawaazin Saqiifun kulluha mu dajeek waa Hawaazin boole dajalew ak waa Hawaazin moom Maalik ibn Nasr Maalik ibn Awf an-Nasri ay ñoñam di waa Hawaazin ak mbooleem waa Saqiif waaye nag sauf que ay ñoñam Hawazin tribu la grande tribu des Hawazin ñépp demuñu ah ah non non non walam te fekkewul xare bi min Hawazin ci waa Hawazin Kaabun batnu Kaab wa batnu Kilaab ñoom ñépp di ay clan ci biir la grande tribu des Hawazin ñoom moom ñëwul kenn ci ñoom fekkewu ko walam yashhadha minhum ahad lahu ismu la husmun kenn ci ñoom koo xam ne am nga un grand nom mooy koo xam ne ku ñuy kilifa la ci ñoom bon c'est sûr que dina am ñoo xam ne bon ñoom moom gars yi du leen woowee ñu ñëw mais amul kenn ci ñaari butuun yi di Kaab ak waa Kilaab te bokk ci waa Hawazin ñoo xam ne boroomu tur nga boroomu boroomu daraja nga goo xam ne keroog participer bi ci mbir mi demuñu waaw. kon lii la Maalik ibn Awf an-Nasri dajale ci waa Hawaazin waa Saqiif waa Nasr waa Jusham waa Sa'd ibn Bakr ak ay nit ci waa Banu Hilaal ñoo xam ne bariwuñ nga xam ne ci waa Qays Aylaan ñii rekk a ko fekke waaye am na ci waa Hawaazin waa Ka'b ak waa Kilaab ñëwuñu lu koo xam ne en tout cas kenn ku am daraja ci ñoom nekk boroomu tur nekk sang teewoo kero bañ ngaa ñëw léegi nag mu ne walam yashhadha minhum kon ahadun lahu ismun mu ne wa fi bani jushama durayd ibn sim shaykhun kabir laysa fiihi shay'un illa tayammuna bi ra'yihi wa ma'rifatahu bil harb wa kaana shaykhan mujarraba léegi mu lay présenter nag grande tribu yooyu mooy ñi ànd ak ñi Maalik ibn Awf mobiliser ay gaay yoo xam ne nag ay ponkal lañu nag même bu dee ne waa Kaab waa Kilaab kenn ku nekk ponkal ñëwoo ah ñeneen ñi mu drainer nag am na ci ay ponkalan aw ah euh, Malik ibn Awf a bien travaillé quand même faut le reconnaître mu ne wa fi bani Jushama Durayd ibn as-Simma mu ne ci waa banu Jusham xam nga wax nañ ne sànq waa Jusham ci lañu ci ñi mu mobiliser ah lu wax nañ la lool si waa Jusham wa Jushamu kulluha kulluha wajtamaat nasrun wa jushamu kulluha dégg nga lool mu dajale waa ci waa banu ci waa waa waa nasr ak waa jusham ñoom ñépp mu ne nag gis nga ci waa jusham ñooñu banu jusham amoon na ci benn waay boo xamante ne bu ñu xamee koo xam ne mu ngi tuddoon du Duraydu ibnu Simma duraydu ibnu simmati voilà duraydu ibnu simma mu ne am na koo xam ne durayd la tuddoon ibnu summa ibnu simma bil kasra simma bi saad mu ne laysa fiihi shay'un illa tayammun bi ra'yihi wa ma'rifatuhu bil harb moom nag desewuloon dara màgget la woon ab màgget la woon boo xam ne dañ koy pour mu déplacé wu dañ koy déplacé waaw il est il était redevenu il était redevenu à mobilité réduite ndax nit ku ne noonu nga Allahu akbar xam nga gaa yi ñoom handicapé yi rek lañ naan à mobilité réduite waaw alors que nit koo xamante ne en tout cas bu dee ne dee teewoo dee sag ndaw mooy masoon ngaa nekk ku judd ku nekk nekkoon nga en mobilité réduite waaw sag sag sag yëngu c'était très réduit waaw ba nga juddoo dañ la doon fab di la teg yëngu daal fi nga nekk daal nga mën a yëngu mënoo woon a bouger buur yàlla di la màggal moom mi nga xam ne ko min da'f mu def ginnaaw da'f googu quwwa waaw après nag mu delloowaat leen waaw kama badaakum ta'udun allahu akbar comme nim leen tàmbalee woon ci ngeen di dellu waaw akbar waaw akbar kon nit lan moo fi jaay yenn yi yab na hé yow doomu aadama bi man mii di wax yaw ak man ak keneen a ci yem waay waay rëy rëylu bii lu ko fi jar allahu alladi xalaqakum min daaf buur yàlla mi ñu bind ñun ñépp ci ci ci faiblesse mëna luñ woon suñu bopp dara waaw koo xam ne buy gaanuwaay sax gaanuwaay ci kawam la mu def bopp la mu def mu takk ci boppam buñ ko ko dindilul du deñ du set waaw nga commencé yow xam nga ne à ah mobilité réduite nga kon ndekete di raam di def ay kii di daam à ah mobilité réduite nga nga commencé jóg commencé bëgg a dox ñuy jàpp ci sa loxo siinoo nga daanu fooy doxe sax say waajur lay wër ndax sinon buñ la jàppul tem dañuy ragal nga daanu hein waaw akbar nga jóge fa nag ba mën a dox correctement léegi di daw di ngan di ngandu lu ci kaw suuf di fëgg sa dënn di jàpp ne yow dara nga yow nasiita amsak dangaa fàtte sa démb waman man anta wa min ayna ji'ta dangaa fàtte fi nga jóge ak ki nga doonoon wa ilaa ay wa ilaa ayna sayakunu masirak tax dangaa da xanaa doo xalaat fan nga jëm bu dee ne deewoo ci sag ndaw ah nga mujj nekkaat dem di màgg nekk kii am njaboot am kii di yëkkati nga dem nag ba benn jamono joo xam ne ngay jàmbat ay ndigg yu metti yu bari waay waay sama tànk yi day jam day ruux rek nga jékki-jékki mënatoo dox comme na nga doon doxe boo doxee tuuti sonn liñ naan daggale li sën yi naan daggale na góor gi dafa daggale ngay dem ba ci kanam di yoru yet ndax sa ñaari tànk doyatul il faut nga yoru yat woo xam ne moom ngay sukkootoo sinon nga daanu nga dem ba léegi tu es ci sa piliane bi nga yor ndax mënatoo di yooyu sax mënatoo ko difficilement nga koy def fokk sa benn sët bu baax bu dee du roy am na sët bu baax ndax c'est pas donné ça waaw gaa yi talatuñ la de paa bi non paa bi dalay tarbiyal ndax ñoom dañu nekk ci seen fleur de vie ak jeunesse li ñuy wax comme ni nga ko nekk woon yàkkam di ci lépp nekk fi waaye paa bi saa yi xaaral ma dem sax bala ma sant dara naan ma kaay gunge ma fee moom woo quatre heures de temps dina la ko jëlal rek ci dem ji di exagérer quoi nga mujj leen noonu mujj nag jaw yooyu yëpp manatoo ko Allahu akbar kon noonu la maa kii nii Durayd ibn Simma foofu la mujje woon dafa mujjoon ba bu waree déplacé wu dañ koy déplacé mais mag la woon moo xamante ne nii moom doye mooy amatuñ laysa fihi shay'un illa tayammuna bi ra'yihi wa ma'rifatahu bil harb ñoom génn gi ko génn ngir mu ñëw fekk xare bi c'était pas pour mu dimbali leen du ku mel noonu mooy téye xeej mooy téye jaasi mooy téye fetal déedéet du loolu lañ ko fi indee déedéet moom daal lenn kese lañ ko fi soxlaa mooy di mën a utiliser xalaatam bu rafet mu leen di sotti xalaat ak xaram gu mu xarañ gu mu xarañ ci wàllu xare waaw ndax guerrier bu mag la woon ba mu ciy toll te ku xamoon xare la waaw ah ñëw di barkeeloo li nga xam ne mooy xalaatam bu rafet lu mu ñu wax ñu def xanaa te bu ñu naree def ay erreur mu mën ñu cee génne lii bokkul ak mag jar naa bàyyi cim réew ah kay lool la mag jar naa bàyyi cim réew waaye nag société yi ñu jëm mag ñi ci réew mi ñu leen bàyyi loolu taxul ñuy wax muy asile yeeg EHPAD yi waaw parqué leen ñoom ñépp ca fa ñuy denc màgget yeey xaar dee ñu boole leen fag ñoo xam ne ña leen di toppatoo bu ñu ragalul yàlla amuñ éthique bu baax te mën a muñ dañ leen di maltraité waaw li dal société occidentale bi nga xamante ni nii bu ñu moywul moo ñu yoot ndax ñun ñoom lu ñu def ñu xaabaabal ba mu des ci wàll luy jëmale kanam bu réew waaye yëfu mërs ak yëf yooyu moom mën nañ leen ci roy ba daq waaw nga xamante nii am na ku ma ci dajaloon waaye quatre-vingt-dix ans la moom maire bi gaañu na maire ba gaañu na waaye de bokk na li ko gënoon a naqari malgré quatre-vingt-dix ans mi nag naaxul ab tubaab la boo xamante ne nii naaxul day wax wax ju leer waaw may wax moom ci yooyu mu naan ma ma naan ko mais yow rekk jaa kii eh, dëkk mu ne waaw man sama doom yeeg yooyu yépp dootuma ci gis kenn laa ci gisul dépp xaw ma kañ te maa leen doon téyel seen doom yi maa leen buñ doon daa mooy ba nekkee kii ñoom ñu amoon ay doom si doom yi moo leen doon garder di leen mais léegi kenn la gisul même pas coup téléphone ay maman foo mujjee na def mbaa yaa ngi déet waaye nag moom niru na moom la loolu même bu dee affecté na ko waaye moom bon elle était <laughs> moins faible ñu bari walla iyaadu loolu nag mooy façon réew moomu taxul ñuy wax waaw waaye sax maire bi moom ca kë ab kër la dëkku mais loolu moo ko asile bee yem rek lépp moo ko doon defal boppam médecins yi ak sages-femmes yi dañuy ñëw di jëli rendez-vous di ko defal yenn yi loolu c'est bizarre wal iyaadu billah l'islam moom ñaa santul ñuy traiter nit ñi noonu déedéet waaw ñoo xam ne comme papier kii nu mu tudd ay serviette hygiénique ak yooyu bu ma ci xasee pare sànni ci poubelle bi l'islam xamul loolu nit wala qad karramna bani aadam buur yàlla nee na ñun ñoo teral doomu aadama waaw kooku nag loo man ci teral ko defal waaw kon Durayd ibn Simma gaa yi kon soxlawuñu ko fi woon lu dul xalaatam bu rafet ak xam gu mu xam xare ngir ñu man cee niitloo mu ne wa kaana shaykhan mujarraba nit la woo koo xam ne nag ku amoon expérience de guerre la te xam ko kon loolu mooy ci waa Banu Jusham muy Durayd ibn Simma jàpp ko de bareeguñ ci moom dinañu ci biir nettali bi dinañ gis ne ah c'est vrai que paa bi nag paa bi c'est une tétan ci wàllu xare te ay xalaatam yu rafet la le fait que ñu nekk kuffaar nag lu tax ñun en tant que jullit bu ñu gisee lu rafet feneen ne lii rafet na waaw loolu ñu bari loolu mooy seen problème loolu mooy imaginer bu dee ne ñii ay yéefar la ñoom dañu ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañu ñëw di xeexal mais bu ñu gisee ci rafet ci ñoom dañ naan ah lii de lu rafet la lan moo tax imaam ibn Isaaq di tudd nii naan dafa newoon shaykhan mujarraba ku amoon expérience la tëndiwuñ ko lu dul at-tayammun bi ra'yihi wa ma'rifatihi bil harb parce que dëgg la euh, euh, ce que waa ji ne du ñuy jullit buñ defee bu buñ gisee lu rafet duñ ne lii lu rafet la parce que quand parce que yow yéeféer bi nee na jant bi nekkul nii rek te jant bi nekk nii tiim ñu ñun ñépp ñu ne ah non non kon lii du jant bi ko parce que yéeféer bu wax na ko déedéet déedéet Seydina Ali radiyallahu anhu teg leen dëgg ba pare ba ñu xam ne lii mooy dëgg mu ngi nii ñu door a jël nit ñi bu doon tey ab scanner la ñu leen ciy dugal di xool ku ci dëppook dëgg ñu xam ne waa ji ay waxam dëgg la ku ci dëppoowul ak moom ñu xam ne juum na quoi waaw wax na safaan bi mais doo teg ay nit ba pare ne nag léegi nag ñu dëgg ñëw ñu jaarale ko ci waa ji déedéet ah non non moo tax <laughs> léeg-léeg yéeféer bi mooy wax dëgg walla iyaazu billaah jullit bi di wax loo xamante ne ay nar la loolu ñun ñépp ko xam ñun ñépp a ko xam léeg-léeg yéeféer bi mooy dëggu ci yenn yi jullit bi nekk xay mais koo xam ne mais xiyaana dëgg lay tromper kese waxoon naa la fi keroog bi ñu gis affaire njaay yi ne la gis nga fii te ñun ñépp a ko xam même Sénégal ak lépp fépp gaa yi ñoo gën a xam loolu buñ gisee nit ku sérieux sax nit ku sérieux nii daldi set nii di toppatoo boppam nii ci biti nii am en tout cas apparence bu bu bu bu bu bu bu tranquille bu bu respectable te sérieux te lu mu wax def gars yi dañ naan mais sa xanaa chrétien la si dañ naan xanaa chrétien la lan moo lan lan moo tax lan moo tax alors que boo gisee njublankat bu rëy dàq triande daqanar boo moywul taalibe dem diw la en tout cas jullit la kenn du taxaw naan est du moom daanaka xel yépp dañuy xam ne moom la lan moo tax affaire boobu xaw est-ce que léegi nag comme rawatina ñun suñu jamono nga xam ne looloo ëpp surtout en tout man ci ñi ma xam di ñun lee sénégalais. nan nga bëgg léegi même fii ñun ñu nekk Europe xam nañ ni mu demee du du sénégalais kese waxoon naa la kër goo dëkk nii immeuble boo dëkk nga ñëw fekk ñu saw ci ascenseur yi nii yow man ngaa dóor sa loxo ci ci taal bi dugal ko ci taal bi wat ne du monsieur le monsieur le forestier mi mi mi mi mi mi moom kay bés boo fa gisee ay touré arabe ak africain wallaahi sam xel danaan la ñoom la danaan la ñoom même boo bëggee bañ sax di xalaat le contraire sam xel moo lay forcer na la waaye ay waay ma ne saay lii moom xam nga ne tubaab defu ko seetal keneen parce que lool c'est rare extrêmement rare ak tubaab bi ko def alors que bu dee ñi ci des muy ñun jullit ñi ak jë ak yow ñun daanaka moom ndoxum naan la walla iyaazu billaah léegi nag est nag loolu nag damay pousser ci ma gis loolu ba pare di niil yéeféer bi nga xam ne moom fu ma joxe rendez-vous respecté ko même bu dee christian la tudd ma am jullit boo xam ne moom Seydina Muhammad la tudd sallallahu alayhi wa waaye moom gis nga fii mu ne lu mu la wax du ko def léegi ma taxaw ne ci ci wàllu dëggu ma ne ma ne sawaay mii moo gën a dëggu kii waaye yow ma ne kooku bu doon même métier la ñuy def man en tant que jullit ma bëgg loolu duma ko jox waa ji duma ko jox Seydina Muhammad bi dara lan moo tax ah bu dee neew boo ko joxee say bant imaginer sawaay nga nga def nga jox ko mu nekk menuisier tubaab bi di menuisier christian di menuisier te yow christian yépp xamal nañ ko ne bu la nee yow le 15 la ban la la sa armoire bi pare man nga ko jël si le 15 boo ñëwee boo ñëwee le 14 fekk muy mu finir ko le 15 nga ñëw mu embaleel la jox la ñépp xame ko ci lool alors que sañu waa ji suñu waa ji suñu waay moom waxuma la loolu da ñëw doo ko fa fekk comme ni ñu ko xamee ah ñawkat beeg maçon beeg tailleur beeg ñoom ñépp ci yem. waa ji ci bureau beeg waa ji mairie beeg jamais ñu ne la ay ñëwal jël papier bi heure tel nga ñëw fekk leen fa ministère beeg lépp ci yem waaw ki gars yi sax dañ naan signe de naïveté naïveté la waaw buy wane ne nit ki dafa naïf dëgg dëgg ab wolof ne la ñëwal jël yow nga ñëw heure nga ñëw jour boobu wala ñëwal heure tel nga ñëw <laughs> ay saa yi moom ay saa yi moom ban dëkk la jóge <laughs> moom lan lañ koy waxe ñëwal dix heure muy ñëw dix heures rendez-vous sénégalais muy ñëw heure bi ah léegi yéen ci kaw lool nan ngeen bëgge léegi ma ngeen fexe ba ma ne yéen yéen a gën a a gën dëggu christian yi nga xam ne sa ay ku ko jox mbir ànd ak kufroom gi mu nekk yépp moom dina ma jox mbir yi mu kooku kay bu may traité kooku laay traité ah non non non du ma traité la kële du ma traité la kële imaginez koo xam ne loolu mooy sa liggéey nga am ay client di ko def doo ko def yow fenn nga def moo tax yenn affaire fanatisme rek la moo tax ngay wax mais bu jëf jotee xam nga ne yow doo dénk kooku say mbir voilà doo ko dénk sa mbir. koo xam ne boo ko boo ko ne téel ma cent mille francs yii hein nga dem sa kër am loo fàttale fàttaliku loo waroon a fay nga ñëw fekk mu génn nga woo ko téléphone man de dama way baar noonu li ma la dénkoon léegi moom laa bëgg a jëlaat dama fàtte woon ne daa am lu ma waroon a jënd ma ne ah xanaa nga xaar ba semaine bii di ñëw walla mu leer ne kon lim ko jox léegi newatu fii mais kooku nan nga koy wóoloo doo ko wóoloo yéeféer nag bu fi def loo xamante ne nii lii nii parce que fitraam fitraam côté boobu yàquwul waaw kooku dañ naan lii du baax la kenn manu ci tus nekk fi di di di di di di di di xaañi xeer ngir xaañi xeer rek nit bu defee lu lu baaxul dañ naan baaxul bu defee lu baax nag ñu ne hé lii baax na waaw mais manoo bu defee lu baax nga noppi bu defee lu bon nga ne bon na ak bon bu defaatee lu baax nga ne mit mu defaat lu bon même benn bu bon bu ndaw sax nga koy ngandalake kii loolu du maanute waaw gars yi kon indi Durayd ibn Simma bu dee yéefir yi ñooy def loolu ñun jullit ñi waxi nopp bokkul ci ñun képp koo xamante ne nii du yërëm suñu gone yi te du wet ñi nga xamante ne ñooy mag ñi loolu la lislaam jàngale waaw loolu moo tax l'islam du affaire way la jeunesse la jeunesse li li société juhaal yi di def jël ñenn teg leen ci benn frange population bi di ko teg ci ñeneen ñi mel ni dañ leen di mettre en conflit l'islam xamul loolu gis nga keroog bi yonent mi alayhi salaatu wassalaam wootee te gisoon nañu ko ah ñun kenn dootuñu jàngal loolu siira lañ ne kenn dootuñu jàngal loolu mooy la kan moo taawu diine ji kan moo taawu diine ji jeunes yi waaye du ñoom kese ak mag ñi c'est ça la réalité c'est ça la réalité ñoom Seydina Ali radiyallahu ay jeunes lañ woon ñoo xam ne ba ñuy dugg ci lislaam quinze ans sax amuñu ko waaw ñoo xam ne ba ñuy dugg ci l'islam waaye gis ngeen at yi ñu am ñoom Seydina Zayd ibn Haarisa fa ne woon ñoom Seydina euh, Omar ndax Seydina Omar muy tuub du mag noonu wa ah. parce que nit ñi li ngay dégg da ngay foog ne euh, kii ba non fenn lañ du doon mag ak Medina ay Seydina Zayd ibn Thabit ñoom Seydina Ammar ñoom Seydina Mus'ab ibn gis nga jeunes yooyu waaye ci seen côté dafa amoon ay mag ay mag ñoo xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam jëru leen relégué leen au second plan teg jeunes yi ci kaw déedéet xalaatu jeunes yi dooley gone yi xalaatu euh, kii boog nun mag ñi dooley gone ci la lislaam doon doxe lépp nag nekk ci acte bi yàlla boo xam ne yàlla naan nii la yenn yi nga xam ne musaawara mën na cay am joxe xalaat ñépp la yonent bi alayhi salaatu salaam di laaj waaw wa shawirhum fil amr loolu waxul wa shawiril kubara wala wa shawirul déet wala wa shawiril ashubban déedéet shawirhum ñépp ci yem gis nañ sayyidina Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu xoola naa Abdallah ibn Abbas lim wax bi nga xam ne ci la nekk xalifa da ko doon dugal ci conseil yi nga xam ne ci la dajey muhaajiruuna yu mag yeeg lansaar yi mu doon nga xam ne mooy dañ naan mooy conseil bi yor réew mi waaw la classe dirigeante ñi nga xam ne waxta ci lañ fa lañ doon waxtaani mbiru mbiru état isla islamique bi réewum jullit nii li xilaafa gi fii nan lay doxee ak yenn yi ñu war a kii Seydina Omar bu ci doon waxtaan da doon jël benn ñoo xam danan benn collège la ñi gën a màgg ci saxaaba yu muhaajiruun lamsaar yi mais da mu ne man dama ci doon boole ci ñooñu ci conseil boobu man Ibn Abbas radiyallahu mu nekk jeune Seydina Omar di ko ci boole bañeen li ñu naan mais lan moo tax muy muy boole ñii nii jeune bi te bàyyi suñu doom yeeg ñooñu suñu jeunes yi ñi nga xam ne ñoo ñoo maase Seydina Omar radiyallahu anhu def benn test waaw pour wan leen kii lan moo tax ma ko fiy dugal c'est pas tout simplement que fii la bokk kese ndax bu doon fii la bokk kese kese kese man na jël ñeneen indi mën na jël ñeneen indi waaye mu bëgg leen a wan en plus de fii la bokk ndax loolu lu ci am solo la ndax yonent bi alayhi salaatu salaam moo leen yar ñoom ñépp waaye kii dafa am ak loo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam ak ko ñaanal gisoon nañ ba ñuy ah gisuñu tarjamaam de non loolu feleen la woon ci buloo résumé Bulughul Maram gisoon nañu tarjama imaam yu am Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu mais gisoon nañ lan que ne yonent bi alayhi salaatu salaam euh, euh, dafa ñaanaloon Seydina Abdullah ibn Abbas allahumma faqqihhu fi diini wa 'allimhu ta'wiil allahumma eebur yàlla te kat ci lan la ko jëleloon yonent bi alayhi salaatu salaam de daay da da ko waajalal ndoxu jàppam ak ay kiiwam yépp yi muy waajal mu ñëw ne kan moo def lii ñu ne ko Ibn Abbas de moom moo la ko waajala mu ne allahumma eebuur yàlla waaw akbar faqihhu fi diin yàlla na nga ko may dégg-dégg mu xóot te ñaw te xóot fi diini ci sa diini ji allahu akbar wa allimhu ta'wil te yàlla na nga ko xamal commentaire ak xam al quraan waaw akbar yeneen alayhi salaam a ko ñaan Seydina Omar ibn Khattab bëgg leen woon lool mu def benn test bàyyi ba ñépp toog mu laaj leen lan ngeen xalaat ci suuratul Fath non kii nasr idaa jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-naasa yadxuluuna fi diinillahi afwaaja fa bi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaan tawwaaba mu ne lan ngeen xalaat ci saar boobu am ñu ne ah lool de suñu boroom ñu tekki ko am ñu ci biir saxaaba yooyu radiyallahu anhum ñu ko tekki littéralement waaw ida ja ah, waaw boobu de suñu borom da wax ne bu bu bu ndimbalam ñëwee ñu ubbi màkka ubbi la màkka fu màkka ubbi gu rëy gi nga gis nit ñi di dugg sa diine ji euh, def ay mboolooyu yu mbooloo bu boobaa santal sa borom sàbbal ko waaw di ko cant waaw ah, di ko sàkku mu gin laaj mën di yëggal ndax moom kat jéggalaa kon la innahu kaana euh, ndax moom boroom bi Euh, ali euh, azza wa jalla aji jéggalaa kon innahu mu ne am ñeneen ñoo xam ne ñoom waxuñu ci mbooloo mi Seydina Omar gis ne ñii wax nañu ñeneen ñi moom waxuñu mu ne ko ndax loolu nga gis yow Ibn Abbas mu ne ko déedéet li ma gis mooy ne saar bii daf doon teggi da doon tàgge yonent bi alayhi salaam fekk mu ngi woon suñu biir waaw mooy saar bi moo doon wax doon ñu yëgal fekk yonent bi alayhi salaam mu ngi suñu biir que ne waajalal léegi nga génn àddina yow sallallahu alayhi wa sallam loolu la doon jàngalaan ah. waaw ndax mooy mission wam ba mu tàmbali woon Makka la taxoon mu yëkkati ko mais mat na bi saar bi waxee lool ne boo gisee loolu te lool am na am na ba pare saar bi ñëw ne loolu la kon nag saar bi daf ñu doon wan ne ah delluk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mi nga xam ne masula jóge fa boroomam waaw moom mi ko yónni woon ba'atha fil ummiyina rasula mi ko yebaloon ci moom lay dellu te masu faa jóge waxtoom jot na de man loolu laa ci gis Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu leen man gisuma ci lu dul lu wuteeg li nga gis yow Ibn Abbas ay xam ne oh ndekete ya <laughs> ces jeunes là kon gis nga l'islam lool la du neenal benn force xamuñ discrimination moo tax foo dégge loolu ku lay wax nit ci diine la nga gis ko moom muy muy œuvre ci loo xam ne day diviser mais du boole xamal ne matul liñ koy woowe matu ko bu doon nit ku mat ngay seet mu nekk sa sëriñ baal kook mu daanu matu ko parce que ku mat du woote ci division rawatina ñoo xam ne ñépp ay jullit lañ ñépp ay jullit lañ nan ngay ne dëkk bu mel ni réew mu mel ni senegal di indi affaire affaire tariixa contre ibaadu ibaadu contre ñële wala ci biir tariixa yi. courant sàngam contre courant sàngam te tegoo ko fenn lu ci sa bakkan kese parce que manoo taxaw ne yow rekk a nekk ci dëgg yeneen tariixa yépp newuñ ci dëgg sama bos rekk a nekk ci dëgg ba yow même ñi nga ko bokkal sax nga bëgg na ñenn ñi newuñ ci dëgg man naa ne ci dëgg ah allahumma bu doon ne sax da koy teg ci lu leer bayyin mais du ko ci teg boo seetloo ay waxam ba pare moom daal li bëgg mooy tirer couverture bi ci moom ci boppam waaw xëcc couverture bi pour moom ak ci kawam moom rek waaw loolu kese la topp bakkan kese fi ne mais xam nga ne kooku matul liñ koy woowe bu dee am na sax fiftinu taalibe kooku mooy wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla kooku matul liñ koy woowee l'islam wootewul ci division ak yooyu les jeunes filles les kii li gën a tee dee nag te gën yées te gën naqaree dégg ci nopp mooy comme que dañoo nekk ci aaxiru zaman lu yonent bi alayhi salaatu wasallam waxat waxoon waxatina dëgg sallallahu alayhi wa sallam dajjaal gis nga buy ñëw yahuudi yeeg yi mooy ñaan féministes yi façon yooyu ñoo koy topp ñoo ci ëpp wallahi yoo xam ne en fait man xaw ma ban problème lañ am ñoo dane jigéen ñu ëpp jigéen ñeeg ak gaa yooyu yahuud yi ñooy ëpp ñu koy topp mais façon jigéen ñooyu mooy façon jigéenu féministe yi ngay gis nga xam ne yàkkamti nañu ak am na góor ñoo xam ne ils se disent même féministes walla iyaadu billah parce que ay concept yu bees la ñu génne ak ay lutte yu ne moom la ñuy mëne nga gis ne lépp lu ñëw waaye l'enseignement pour les femmes pour les filles sortir nos filles nos kii de de de kii léegi entre boobu mais góor ñi nag ñoom lu ñu leen def les jeunes garçons hein ay ministère des des femmes et de l'enfance xam nga yooyu yépp waxi caaxaan la ku fi créé woon ministère des hommes gaa yi taggal la tëggal la tama gu way wadul fay waaye ministère des femmes ñépp jàpp ne fee archi normal c'est pas normal ça l'islam xamul loolu waaw boobu moo gën a tee yées nga gis yenn cérémonie yi yoo xam ne dañ la yu diina nga gis nit ñi bu ñuy sant mel ni jigéen ñi rekk a def mbir yi mais mbir yi li maandu mooy booy sant nga sant ñépp quoi ah suñu jigéen ñi moom jigéen ñi moom amuñu moroom togg gi neex na mbir yi kii na fàtte ñépp boo paree tudd ay autorité mais quand góor ñi xanaa def nañ dara mbir mi warul nekk ci dualité boobu góor ñi jigéen ñi non santal ñépp képp ku ci jàpp waaw ci sa xalaat ci sa doole ci sa man-man yal na la yàlla fay mais loolu lan moo ko gën a matale mais fi lañ koy bàyyi naan ay waa ah, suñu yaay yi suñu góy yi suñu mais c'est bien mais bu yow boo xasee dugg foofu santal ñépp rek santal ñépp moo ko ak maandu mooy li euh, alxaaji Abdu doon wax radiyallahu anhu mais buy sant ñépp lay sant gaa yi di ka gaa yi nga xam ne dañuy jàpp ne boo nguur gi kenn waru leen sant mais lu tax lu tax bu la defalee dara doo ko sant lu tax yow yaa woote sa ndaje woote sa cant wala sa gàmmu ñoom ñu jàppale la nga bëgg ne gaa yi ne bu leen fi kenn sant <laughs> dinañ leen sant dinañ leen sant sauf ko du jël suñu temps loolu taxu taxuñoo jóg mais quand même dañuy ku santul nit ñi doo sant yàlla nit nag l'islam wootewul ci nekk purux ku la defal dara nga ñëw suul ko waaw comme si ma soo ko def loolu jikko yéeféer la moo tax mooy ku faar yi foofu sax lañ jóge suul jëf nit defal la njekk nga ñëw mel ni ma solo koo defal man reconnaître ne niw defal na ma njekk mais lan la may wàññi bu ma yokkul lan la may wàññi ma wàññi bu dee xale la man j'ai pas honte de diw mii nii ngeen jàpp na du dara wallahi féete na ma bés foo xam ne buur yàlla moom la fa jaarale mu féete ma foofu te amaana bu ko féetewul woon bu ma fa féetewul woon tey du ma àgg fi ma àgg wala boog tey instant bi peut-être doon loon deme nii loolu pourquoi nit ki nay koo parce que tey siiw nga wala bari nga ay nit wala kii nga rek <laughs> loolu loolu ban njariñ la moo tax nit ñi loolu l'islam xamul loolu moo tax waa Saqif waa euh, Hawazin ñii liñ defee lii dañ koy wax ne ñi liñ def lu baax la mais sauf que <laughs> Malik ibn Awf dinañ gis ne malgré objectif bu baax bi nga xam ne nee na moo taxoon moo taxoon kat ñu génne Durayd ibn Simma dinañ gis ne demu ci jusqu'au bout demu ci jusqu'au bout te lii dal ñu bari ci ñun moo leen mujj dal waaw jàpp ne mag mi moom ces paroles sont dépassées quoi moom beneen jamono la nekk ñun on est au vingt-et-unième siècle wala au vingt-deuxième au vingt-deuxième siècle ci kanam ñay ñëwu suñu ginnaaw insha allah ñu jàpp ne ñu nit dañoo démodé wala ku fay kii yow oh, kii moom saa yi tegtal lii muy wax xam nga man fii man man moom demoon naa bu yàgg ci gaa yu bari sama kàllaama ci boppam dafa demode man waa ji waxi baw su dëgg lay wax moom moom moom expression yi muy utiliser ci boppam moo doxatul te changé wul logiciel am te kat moom danaan changé logiciel baax na waaw ngi dëgg de waaye de <laughs> du ñu ko changé ngir changé kese it fokk mu jariñ tamit léegi kon noonu lañ ñëwee kon ñu ngi ànd ak ci waa ban ci waa bani Jusham Durayd ibn Samma nekk paa boo xam ne indiwuñ ko lu dul a ah, doxe ci ay mën a utilise xelam lu rafet ak xamam gum xam xare te dafa ne woon koo xam ne ko amoon expérience la léegi ana ci ñeneen ñi moom ñeneen ñi mu génn ci waa Saqiif ak ñooñu ñooy ñan ñan ñoo fa génn ci ponkali Saqiif yi ak nan la Malik ibn Awf an-Nasri mi leen jiite woon nan la fas yéenee euh, génne ak bi génnee nan la génne ak nan la tëgge li nga xam ne mooy armem bi waaw ba ni ñuy agsee Hawazin ak xabaar bi nan la ko yonent bi alayhi salaatu salaam yége ne gaa yi ñu ngi koy waajal ak lan moo xew après insha allahu taala loolu lépp lañuy gis ci jotaay bii di ñëw